بسم الله الحمد لله رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم صراط بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين mbokki jullit yi mbokki taalibe yi danaa sant yàlla julli ci yonent salaatu wasalaam ñoo ngi leen di nuyu nuyu bu gën a sell nuyu bu gën a barkeel ñu wure ñu jullit ñoo ngi leen ci daje bi leen baal xaq bàyyi ñu ndokkeel bi mu daje te dina tax a jóg fas yéene jëriñoo ndax nit la mu bëgg bu xamee ko mu nekk xam yoon wa bu doxee te ak na ca àgg dëkkit boo ca nekkee njëriñ nekk fa nga bëgg a jëriñoo da ngay a xam nañ ca jëriñoo ñu jëriñoo di wax dëgg buy jëriñ waaw bu mu fi nekkee di leen wax lu neex ngeen di saafara di bépp ba jóge fii du leen fi jëlee dara man tam bu ma fi jëlee dara du nekk lu woom bu ñu jaaree ci biir lislaam li nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tëral li seen tubaab bind ak li mu wax jëfee xam la mu digle ñi mu yar xam ñi mu jaarale ko déggee te fas ko fas yéene njëriñoo daan njëriñoo lépp nag ci biir cadre bu la nekk lislaam nag mu ngi tàmbalee ci wax pas-pas wax yoo xam ne dafa jóge ci pas-pas cër jëfe ko ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah mooy baat bi dugal nit ci lislaam bu fekk xol bi fas kàddu yooyu xam maanaa ni mu wax ko jëfe ko cër yi jëfe ko nga xam ne kon wax rek du doy jëf kese ju ànd ak wax du doy wax ju ànd ak jëf te àndul ak yéene du doy kon ñett ñoom ñëpp ñoo ànd da am pas-pas li ngay wax di loo gëm loo wóolu nga leer ko ci sa lamiñ ko ko defee njëriñ la mat bi sallallahu alayhi wa sallam wax wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kenn ku nekk ci yéen sàmm nga boo xam ne ëllëg daañu la li nga sàmmoon na ko sàmmee ndax jotal nga ndax càmm gi mat na wala manqué na ndax ruuru loo tool jàmbur wala ruur nga ko te ku nekk mu ne buur nga boo xam ne say ndax boo amul kenn ku topp ci sa gannaaw sa cër yi nga xam ne juróom-ñaari ndénkaan yi ñu la dénk te yow ma xew ñu di ko di la ko laaj di ko seet di ko niir lépp loo jëf feeñ ca ndax suñu te woon yi ba mu leen bindee ba mu te bindagul jëmm yi waxtaan nañ ko ay yoon jaam nag bu fekkee ne fasante na boromam wëllëre te ëllëg la mu fasante woon ñu di ko ko war na koo sàmm ndax suñu borom ba mu ko ndax du ma seen borom roobu yëpp a ne axakay ah roobu jullit ak roobu yéefar ndax roobu ci boppam dafa am kàttan boo xam ne ak bind boo xam ne ak melo xam ne dafay xam boromam rek faw daf koy xam xam ne mu nekk te am dara dox diggante ba borom lu koy yiir booba roo àndagul ak yaram bi mu àndee yaram nag ñëw ci àdduna la di xew xew. wala woowoon fas yoo fas yoon ci kanamu suñu borom ñu lëyu mag boo xam ne ci lépp aju mboolem luy suñu dund gannaaw la tàmbalee ci sukuraat ba keroog ñuy dugg suñu kër yàlla nay àjjana li fi xew lépp daañu ko seet ñi nga xam ne fàtte nañ ca dara wala bàyyi nañ ca dara wala fal nañ ca dara yow la suñu borom tëkku alladina yanquduna ahdallahi min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amara allahu bi an yusal wala la waxuma ñi nga yilif rek waaye sa yi yëpp daa waxtaane biir yaram ci boppam ak mbiri diine na muy demee gaa yi nga xam ne dañoo fekki wala la ñu fasante woon ak suñu borom tabaraka wa taala gannaaw bañ ko dëgëralee ba mu dëgër ba kenn ku nekk war koo jàpp ñuy dox li nga xam ne suñu borom dafa digle ne nañ ko jokkale suñu borom nag di seet jëm yi nga xam ne li ñuy wax bala yi ay suñu borom ndax lu dëgëral ci ñoom la loo xam ne dara mënu koo dindi wala lu dëgëral ci ñoom suñu borom nag indi leen àdduna row dugg ci yaam mel ne ku ñu tëj kaso fekk waxtaane ko ba yi li ñëwee àdduna am na ñoo xam ne adduna fitnaan na leen maanaam yóbbu na seen xel yóbbu na seen xol ba ñu fàtte la ñu fasante woon am ci ñoo xam ne sax nañu ca loola doxal ko ba jóge fi ñooñu ñoom it borom yi dara ji wuute la dañoo sutante ñi nga xam ne nag ñoo matal loolu la ne leen balaa lakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wa rtabtum wa gharratkumul amaaniyyu hattaa jaa amrullah wa gharrakum billahi gharuur fitnaa ngeen seen bakkan ci bànneexi adduna ngeen topp di niig niigal jëfi topp ak jëf di indi mbaax ngeen sàkk li nga lu dox ci diggante bi lu leen gënal wala lu ngeen di def soo koo def di lëbët ci àdduna bis bu nekk bu ma amee nangam danaa jéem def nangam ndax ma am nangam mëbëtu yoo nga xam ne du jeex mukk te dund moom dinu gàtt day jeex ba mbirum yàlla dikk te mooy dee seytaane war leen mu nag ñi fasante woon wala ne ne kon mel na ay picc yu naaw ñëw àdduna lan àdduna àdduna medd la fees nañ ko mbaggum yoo laafu yoo laafu yoo gën koo diis yonent bi sallallahu alayhi wasallam nirale na ko gàtt bu dee ba nëpp di mëdd te gàtt ba na ko borom bañe na mu ko ni su borom bañe adduna moo ko raw adduna nag ci ki nga xam ne nag moom adduna rek la gis xootul leneen adduna wurus la adduna jamaa la noonu lay mel ci xelam te adduna mu mel ne xaalis bi ñu yor ba nga lay jëriñ rek génn sa loxo adduna it da nga koy jaay jënd leneen mu soog lay jëriñ waaye boo fi toogee waxtaane mujj mujju adduna su moom faale bi mu ñàkk faale adduna moo waral li ci xew lépp di ci xew ndax sallallahu alayhi wasallam nee na suñu borom ba mu bindee adduna ba tey mosu koo xool mosu koo bi nekk ci adduna ak ëpp doole sa morom war ko bi nekk ci adduna ak mooy sa morom bi nekk ci adduna rayante bi nekk ci adduna xottitente bi nekk ci adduna lekkante bi nekk ci adduna mbugalante bi nekk ci adduna yépp ñàkk fulaal ko suñu borom ñàkk fulaal moo ko waral fokkoon suñu borom lu fokkoon adduna kenn du tooñ sa morom kenn du gaañ sa morom kenn du lor sa morom ñëpp dañuy jub am na noo kenn ku nekk yéene sa moroom la nga yéene sa bopp ajjana mi suñu borom fonk di ci yóbbu ay xaritam ëllëg dara ci yooyu amu fa aduna bu si su la naqar wala lu metti ba nga ne waaw lii na ko yàlla defee wala nit ku baax koo xam ne xam ne léppam jox yàlla tiis dal ko nga ne lii na ko lii daal déedéet aduna noonu suñu borom la te kooku xaritu suñu borom la ñoom ñaar ngi mel ne noonu ak xarit kon bari na bu nit ku baax wala nitu yàlla amee ci adduna lu ko soof li ko waral du lenn lu dul rek ñàkk fulaal gi su ñàkk fulaal adduna seexlu gi mu ko seexlu ak bañ gi mu ko bañ ba tax mu indi mboolem lu di dëng lu di toll sotti ko ci adduna yi waaye nag ñi ñiy lor ci adduna ak ñii lore ci adduna kenn ku ci nekk sa cër nga am boo xam ne moom nga jëfe moom la daan ko waxtaane insha allah loolu nga xam ne mooy melaw adduna melaw mu mën ko wan ko képp ku fi ñëw ngay ku baax ngay ku bon képp ku fi ñëw am na lu la dencal li mu la dencal yi saa mu xaw a neex waaye bu neexee la cay tegu lu naqari lay doon bu dee jaar bi nga xam ne nag ku féeteeg yàlla la li ko suñu borom di nattu ci adduna ñett yi rek la benn ngir bëgg a màggal ëllëg ak yoonam ci muñam ñaareel bi ngir wan ko bonu adduna ba adduna du ko naax ñetteel bi gërëm lu mu ko gërëm ndax li mu ko teg mu muñ ko bis boobu nag nga xam ne mooy bisu pay xam ne tey mooy bisu liggéey keroog suuf si nga xam ne moom yenu ci la wërsëg bi nekk ci la bànneex bi nekk ci la jàmm bi nekk ci la ay bi nekk ci la ñàkk bi nekk ci la tiis bi nekk suuf dana seede waaye suuf bu seedee ni muy seede ba noppi ana fu muy nekk suuf ci boppam bis bu déggee woote bi dina tiit ba fëgg yël bu ba nekkoon ci biiram génn moom ci boppam dana lox lox boo xam ne pet bu ci nekk ci suuf dana lox ngir tiit nekk bi mu nekk ci kanamu buur bi nga xam ne maagaayam ak sañ-sañam ak kaas bi mënees ko xalaat waaw ndax lépp lu suñu borom bind am na roo roo nag am ñaari wet wet di féeteeg ñun nga xam ne mooy ñun koy di ko jëfandikoo wala di ko wattandiko wala bëgg ko di ko denc roo ga ca des nag moo jàkkaarlu mooy wetu baatin moo féete geneen wet ruu boobu mu am moo tax mu mën a seede ëllëg ruu boobu nag mu am mooy ragal suñu borom bay lox bu keroogee ci bis ba nga xamee ne ci kanamu yàlla lépp lu yàlla bind am na ko moo waral ñu xaraamal yàq ndax loo yàq lu mu tuut tuut bu doon pepp suuf it mënuloo ko remplacer mënuloo koo fay ndax pepp suuf bi nga yàq am na ruu te ruu yaa ngi doon sabbal te dog nga sabbal gi mu doon sabbal boromam yow mi ko yàq dog nga ko loolu amoon mu di ko dundal di ko yëg loolu neex ak lu naqari lu metti di ko bëgg loolu lu neex ruu boobu day bëgg xàjjali ko ci mbooleem pepp yaanu yi ba nga xam ne lenn lu ci nekk dana mën a seede lu ci nekk da nga am ci tiit ma nga xam ne moom la tiit bu keroogee moo tax bu keroogee ruu boobu am moo tax lépp lu mu doon nag da tiit da ragal da lox gis ngeen alquran di wax wa inna min alxijaab la yatafajjaru minhu al-anhaar wa inna min al-anhaari shaqiiqun fa yaxruju minhu al-maa wa inna wa inna minhaa lamaa yanbitu min xashyatillaahi doj yi sax dañuy laamaarlu ngir ragal seen borom ndax leneen luñ dund te du noyyi du dund ruu gi rek mooy amee kàttan gi xamul bànneex amul xel xel nag dafa dikk sàcc. bëgg na doomu aadama maay sa yilimaan maa lay wan lu baax maa lay xamal ne lii bon na maa wax defal lii maa lay wax bu def lii sàkk boobu jaam am yeneen ilimaan ju dul yàlla moo waral du dégg secret yi te doj yi nga xam ne amuñu xel amuñu beneen yilimaan bu dul yàlla rek ruu gi ñu am yàlla rek lay sàbbaal moo waral suñu borom di leen xamal secret yoo xam ne doomu aadama yi duñ ko xam ñu seet na kon ne masuliye bi li ñuy wax li ñuy wax responsabilité diis na diis koo xam ne keroog da ko borom bi yëpp bu keroog la bu taxaw ci kanam yàlla li nëbboo lépp feeñ li lëndëmoo lépp leer ba maanaay alxuraan yi nga xam ne su borom ne na la almuttawilahu illa allah bu keroogee day leer nañ jaam bi jàlloo fu mu weddee alxuraan fu mu moyee alxuraan fu mu sàgganee alxuraan fu mu ko ñàkk jëfe fis fit ci kanamam ba fees bëtam juróomi béréb yi nga xam ne sallallahu alayhi wasallam nee na keroog ku fa tollu doo tàgg benn bindeef lu dul sa bopp bokk na ci bu ñu taxawee ci kanamu balance yi ñuy peser misaan yi tiit ci kanamu balance yi kii dafay tiit ngir mooy yi mu moyoon fàttaliku ko kii day tiit ngir sàggan bu mu sàgganoon ci jëf kii dafay tiit ngir xam bi mu xam yàlla ragal gi mu ko ragal xam ne suñu borom nëbb na ko lu ëpp li mu ko wan te xamul fu mu jëm kéemaan yu nëbbu woon jaaxal ko fis mu tiit nag ngir xam kattanu suñu borom ak sañ-sañam ak mën-mënam ñett ñun ñëpp kenn ku ci nekk te nga tiit te da nga lox alquran lu ñuy wax ay étape maanaam ay maraaxil la bu alquran di wax bis boo xam ne yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imri'in minhum yawma'idhin sha'nun yughnihi loolu bu ñu commencé ëf bufte bu njëkk bi la booba nit ñi deewa bu bu ñu ko ëffee ba nga xam ne lépp lu doon dund tiit nga ba njaaxal yi bi sax daw di laa si ci nit ñi géej di takk asamaan si màbb daggatoo biddew yi tasaaroo jant bi fay lëndëm bu tar bu keroogee ci tar-tar boobu la nit di seen ndeyam daw seen baayam daw seen borom këram daw seen soxnaam daw seen xaritam daw seen doomam daw bu loolu wéyee ba nit ñi dee ba raaf ba sedd ba dara taxawatul ñeent fukki at muy ngelaw mu soog ëf ëfu ñaareel kon am na bërëb yoo xam ne dara du taal dara kenn du taal kenn ci wërale woowu suñu fasante woon ak jaam ñi dañu te mu di leen ko laaj yow xiyaam bokk na ci jaamu ko ak rafetal rafetal ci sa jëmm rafetal sa diggante say mbokk ak ñi nga dëkkal ak ñi ngay dajeel fu mu la ngir dañu dikk ngir fóot ba mu tàmbee ci yaram nga dugg ci lëndëm fàtte lam xamoon lépp yoonu dëng yoonu jub réer ko ba suñu borom war a yónni ku koy xamal yoonu jub bi ñuy xamal yoonu jub bi nag wallu lépp lu baax wallu lépp lu bon jur mu mooy ay mbokk lañu mbokk gi am na lu ci war li sharia waral ci diggante mbokk mu nekk ak moroom ci mbokk bi mooy ki nga bokkal diine kon yooyu bokk na ci li ñuy laaj ëllëg sasi jullit ñi gannaaw bi nga xam ne ni ñu ko digal lépp mu ngi def lépp lu mu ci mën li mu ko tere lépp mu ngi ciy bàyyi lu mu mën di fàttaliku boromam te ko fàtte mukk di fàttaliku dee xam ne du jaas mukk bokk na si ñi mu dëkkal ndax xàq yi wax nañ ko ba tàyyi mooy naa nit bis penc ba xàq yi mu digaalee jaar bi ndax suñu borom ko li ko jaar bi mooy bu ko wàññi dara bu ko neexee mu baal ko lépp waaye sa borom jaam yi wax ma nga tooñ ko waaye xaq ni ci boppam man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisaanihi wa in lam yastati' fa bi qalbihi wa huwa ad'afu l-iimaan képp ci yéen jullit ki koo xam ne gis na lu sharia bañ bu ko mënee dal di dindi na ko dindi na taxaw dindi ko ci jëfam ci ay loxo loolu la ko sharia sant fekkee ni mënu ko nag wax nan ba tàyyi ni diggante man ak ñàkk a man yàlla àtte ko bu la yoon sante lii nga tawat ni mënu ko bañ koo def waaye kat buñ la tegoon ne fii léegi cinq cent mille francs nga def ko ba ma mën xamante ne taal nañ fi taal buy tàkk ne ko deful dañ la ciy dugal nga def ko kon mën nga ko kon yàlla xam na ko yaay naax sa bopp naan mënu ma waaye boo seetee ci biir mën nga ndax lii nga xam ne cinq mi mille tax nga def ko cinq cent mille àjjanaa ko gën du moroomam lii nga xam ne taal bi safara wii tax nga def ko safara àllaxira gën a tiis te da nga ne te wooba taxul nga ne mën naa nga jéem ko man lii teew lii teew a tax nga man ko fa yastatifu bi communauté bu jullit mooy ci communauté yi jàmm ji day mat sëkk ndax jël du tooñ sa morom waaye ñëpp dañuy rafetal ku nekk di fas yéene jëriñ sa morom fa illam yastati fa bi boo gisee xam ne du noonu mënuloo doon jàmbur de jullit doon jàmbur ci ay jullit mënuloo ko xànq waaye mën ngaa wax ba mu dañ malayka yaa ngi lay seede waxuloo ba mu dañ bu ëllëgee ñu laaj la ko fekkee ni ñaari yëpp mënuloo ci lenn te nga xam ne nag waaye rek lislaam ji nga gëm ni nga bëggee yàlla lii naqar na la mënuloo ko faj waaye naqar na la ba tey bu fekkee loolu rek nga mën bëri na waaye mooy daraja ji gën a suufee ci jëf mbokk ki nga xam ne moom la lislaam mbokkale jullit ñi dafa rëy ba àgg foo xam ne jullit ñi jëfewuñ ko ndax ci sharia boo romboon xarum jàmbur mu laxasu ci buum wala mu dugg ci foo xam ne daf koy rey te bu deewee mëdd nga seetaan ba mu dee sharia fayloo na ndax da ko waroon a rendi bu borom amatul xar mooy dul nit mu am yàpp léegi boo ko defee nit ñee ko mayeetul ñu ne la tax nga rey sama xar li nga wax mu dëgg dara tey ci biir mbokk googu nga war a sa mbokk bi nga def ko ni sa mbokk xaddisul qudsi bi suñu borom wax ci ne yow day diw tawat naa te seet si woo mu ne ko yow borom bindee fii na ma lay seet seet mu ne ko diw sa mbokk bi tawat na te seeti woo ko boo ko seetee woon fekk ma fa ba ci noonu yi nga xam ne yépp séq nga mu jullit nga xam ne ko seeti woon fekk ma fa maanaam lu ci biir dañu faral di ne nekk ci béréb toog ci boo xam ne malaayika a rek yoon fi xamul leer ga ci nekk ak yéen toog ci béréb boo xam ne wàllu yu teg na ca toog na ca wala waaye nga dend ak moom rek li ci nekk ci njëriñ kenn xamul nu mu toll rawatina nag ci suñu borom ne boo ko seet si woon fekk ma wane ne yomal xiyam lu rëy lañ la ca adduna kon yoon bi ñu que taxoon ñu indi leen fi ba kenn ku sa njëriñ rek kenn seetatuñ leen lu li ñuy wax intérêt nag intérêt buñ ko dee wax li ko yàq ñaar yooyu mooy li ci ëpp li ci ëpp boo mënee rey sa moroom te kenn du ko gis nga xam la mu am te kenn du ko xam nga def ko ragal loo yàlla bokku mu la rey waaye mën ngaa ëpp ko doole nangu alalam moo xam ci say xeeti pexe bala yow moom yey ko la moo xam ci tiital ko la wala mu mën a doon nga def ko mu jaral la ko mën yëpp waaye mën nga koo nax nga def ko ñu seetee ci marché yi ak ci boutique yi nga gis nit koo xam ne dafa jënd dara borom boutique bi delloo ko lu ëpp moom ci boppam mu am ragal yàlla xam ne ëllëg dina ñëw mu delloo ko dikk nekk li ko keneen ñu ko yaa ñàkk bopp yaa ñàkk fay tax nga di ko delloo ñi nga xam ne ñoom toujours naka lañu dëkk waaw ñu xam ne kon maandu gi wàcc nañ ko ndax loolu muy dërëm muy ñaari dërëm dana fanaan fanaan boo xam ne ci bàmmeel da xam ne jël ko woon ñi jaay yaa ngi jaay soow yokk ci ndox yaa ngi jaay meew def jaay yi ci gën a bon riche mooy njab yokk ci lu ci bokkul xilaaba ak xadi'a xilaaba mooy nga tagg li ngay jaay ba kooku gëm ko jënd ko xilaaba xadia mooy nga wan ko ne ko dama ko jënde nangam kon nangam laa ko mën a jaaye te wóor la ne jënd loo mu gëm ne lii nga ko jënde kon lii la war mën a jaar ba jënd ko ci yow ci loolu wala lu mel ne publicité yooyu lépp loo xam ne bokk na ci ëpp lu am wala naas bexeri ci bi lekk alal nit ci lu dul tey bakkanam mooy ki nga nax ki nga ëpp doole ki nga sàcc yépp ñooy lu ci nekk da nga ko delloo borom bu ne nag yéefar ko jubali nga xuus fekk ko fa mu nekk nga jox ko ko li ci gën a bon nag mooy giñ giñ ci marchandise mi nga giñ na lii laa ko jënde wala nga giñ baax na wala aj keneen ñëw waxaale fay prix bu mag ngir kii fekk yéen a déggoo kii fay prix bu ko ëpp ngir nga jaay ko ci loolu wala nga dem dénkaane sa marchandise yebal ay nit ñu ñëw jënd jënd ko ci lu seer ngir kooku moom mën koo jënd ci yow ngir yaakaar ne li ko kii jëndee loola la ko ñun ñu war mën a jëndee te fekk ne yéen a déggoo ñun yemuñu ci naxante boobu ak lekkante ak warante te ñu di ay jullit di ay mbokk te suñu tere leen ko ñu boole ci ay pexe boole ci lu ñu tuddee ñàkk ngor mooy nga rabal nit ki kilo suukar mu fay la kilo kilo lu baax lu neex bu ko lebal mu fay la lu fàtte na la ko defaloon démb du wëlla rek jullit dafay am wëlla rek yooyu yëpp fekk nit ki du xalaat xisaab boobu ma waxoon ne mooy bis ba mu taxawee ci kanamu balance ya li ñuy peese yëpp nga xam ne borom xaq yëpp ci la ñuy taxaw di la fayu te yooyu yëpp mbugal ci mu tàmbali ci adduna bala muy àgg ci àllaaxira bari na dal te am na lu ko jiitu woon loo xam ne moo ko waral taxamuñu ko nit moom waajuram sax dana jëf lu bon ñu fay ko ci doom ji te yëgu ko fekkewu ko defu ko mu ngi yéree silkul jawahir sëñ Tuba radiallahu taala anhu nettali na ci xissa boobu yonte yàlla Musa doy waar ñu xam ne xaq yi lu mat a wattu la julit lu mat a jàng la ndax daf koo jërul daf koo jërul yow li ngay jubali ba am ko xamuloo da nga ko lekk la déet xamuloo tey ci ngoon nga fi jóg xamuloo ëllëg mën nga fi mën a jóge sax tam bañ laa jëriñ te wóor na la ne sukuraat da ci am tiit moo xam ne sooy bon doo ko def bu ko roogee ba xam ne roog gi tàmbalee génn ci yaram foofu la la addunay soofe bu foofa foofa addunaa lu mu doon luy soof ci képp ku ko gënoon a bëgg ni ñu koy faral di waxee ki gën a bëgg adduna moom la génnam adduna di gën a metti masalan béréb bi ñu la fiy jëlee te doo yóbbaale dara ki fi bàyyi fukki junni ki fi bàyyi million fu gën a am naqar ki fi bàyyi million ki fi bàyyi milliard fu gën a am naqar naka noonu xàq itam ñi di ko sëf ki yenu fukki kilo ki yenu ñaar fukki kilo fu gën a diis kooku itam ki yenu juróom fukki kilo fu gën a diis seytaane ngew kañaan dugg ko bañ ko sujjootloo ci adam mu bañ parce que borom alak ko mu gën a suufe ci mbindeef yi gën cee yées gën cee bon mu añaan nag ne kii nga xam ne moo tax nga def ma ni ay sëtam danaa leen yóbbu safara mbugal a ci tegu te mbugal mi léeg-léeg mu tàmbali ci àdduna bala muy àgg ci àllaaxira bari na loo gis mu dal nit te am na lu ko jiit woon loo xam ne moo ko waral te xamuñu ko nit moom waajuram sax dana jëf lu bon ñu fay ko ci doom ji te yëgu ko fekkewu ko defu ko bu ngeen yéree silkul jawaahi sëñ Tuba radiallahu taala anhu nett na ci xissa boobu yonte yàlla Moussa doy waar ngeen xam ne xaq yi lu ma ta wattu la julit lu ma ta jàng la ndax daf koo jërul daf koo jërul yow li ngay jubali ba am ko xamuloo da nga ko lekk la déet xamuloo tey ci ngoon nga fiy jóg xamuloo ëllëg mën nga fi bañ a jóge sax tam bañ laa jëriñ te wóor na la ne sukkuraat da nga ci am tiit moo xam ne sooy bon doo ko bu keroogee ba nga xam ne roox gi tàmbalee génn ci yaram foofa la la addunay soofe bu foofa foofa gën a soof lu mu doon luy soof ci képp ku ko gënoon a bëgg ni nga koy faral di wax ki gën a bëgg adduna moom la génnam adduna di gën a metti masalan béréb bi ñu la fiy jëlee te doo doo dara ki fi bàyyi fukki junni ki fi bàyyi million bu gën a am naqar fi mu fi mu bàyyi milliard ko gën a am naqar naka noonu xàq itam ñi duñu ko sëf ki yoru fukki kilo ki ñaar fukki kilo ko gën a diis kooku itam ki yoru juróom fukki kilo ko gën a diis seytaane ngem kañaan dugg bañ ko sujjootloo ci aadam mu bañ parce que borom alak ko mu gën a suufe ci mbindeef yi gën cee yées gën mu añaan nag ne kii nga xam ne moo tax nga def ma ni ay sëtam danaa leen yóbbu safara seytaane nag moom ci boppam sax jëmm yu bare bare bari la ndax ni ñu ko waxe waxtu wu nekk day sëy waxtu wu nekk day jur ay junniy junniy doom ba noppi day dugg ci biir nit ñi nit ka di jëf jëfi seytaane di wax waxi seytaane fu lu baax jéem koo yàq lu baax lu ànd jim caa dugal loo xam ne daf koy yàq xam ne kooku seytaane ni ci biiram seytaane ngi ci làmmiñ yi ñenn nekk ci xoli ñenn nekk ci xeli ñenn léegi kon xam nañ ne ñëw nañu fii ci àdduna ngir jàng boo ëllëgee lu tari ku ci mokkal noppalu ku mokkalul sonn xaq yi bari na tege yi bari na li lépp di luñ war a seet tax na kenn baal ma man wolof laa waaye wolof li tubaab di wax léeg sa laab am xam ni bari woyof bopp lool lool bari woyof bopp lool daanaka luñ gis rek toppandoo te dañuy fàtte am xel lañu am fit bari pexe waaye way bopp lu ñaar nit ñett def rek ñëpp ànd dem ñëpp jëm lu ñu woyofal ñëpp woyofal ko ba mu doon voilà ba nga xam ne sax léeg-léeg da ngay def jëf ju rafet ci ay nit fekk nga gis ko xam ne day fexe ci ay mu jaay kër gi nangami nit jaay pexem rek wala nga jëlloo yëpp di ay mbalit di ko tuur ci këram wala say salte yooyu yëpp ci àq yi dëkkandoo yu xool a xool ak jot lu ñaaw nit ki romb la nga ne sa law ci jaayukaay sàngara bi la jëm wala añaane nit ku yàlla xéewal wala nit ku yàlla yëkkati wala nit ku yàlla defal lu mu la defalul te xamuloo yow tax ndax yàlla defal na la leneen lu nëbb lu mu amul wala déet te jullit kat du kenn du ki nga xam ne jullit ñi mucc nañ ci lamiñam mucc ci loxoom doonul kenn xasul kenn fabul alali kenn ŋañul kenn maanaam lamiñam yi tooñ ci kenn loxoom yi tooñ ci kenn kooku nañu mooy jullit kon jëflanteeg bala noonu àgg fi ñu laal tuuti si jëflante bi jëflanteeg nit ñi rafet jikko nee ñu jikko ju rafet moo gën a diis ca balance yi amul xeer bu ñuy peese jikko ju rafet yërmande ca la ak maandu rafet jikko moom lu am am solo la yarute ak teggin lu diis ca balance la luy tax nit raw ay moroom yu bari la yar ak teggin nag da nga ko yor mboolem bindee fi mboolem lu yàlla sàkk rek nga wane ca yar ak teggin ak sutura xam ci nit ayib nga nëbb ko suñu borom gën a la sutura yow la xiyaar ndax li ñuy wax al muruwatu mooy ñaari sulu si diine te teggin kat dana àggale nit ci yàlla damaa damay nag réere nañu lool xëy na makaarimul axlaaq mooy jikko yu rafet yi ak teggin waaye ragal ak bëgg mooy dugal nit ci lu bari bu fekkente nag lépp li ngay def am nga ci yéene yéene ju rafet lépp loo def rek jaamu yàlla la dëgg nag lu weex la dégg ko dafay metti du neex waaye ki feebar moom garab gi ñu koy jox weex gi mu wax bu ko muñee dina wér waaye bu nanguwul a naan garab gu wax nanguwul ñu jam ko pikiir wérum yàlla ko amee buñ ne nag mboolem cër yi suñu borom bind ci doomu aadama lam yi si gën a bon moo si gën a mën a dugal nit fu bon waxuñu ngiñ ci lu dul dëgg wala wax lu amul wala ngaañ nit wala boole nit mu am lu muy nëbb nga dem waxi ko ñee wala rambaaj wala yàq diggante waaye wax lu sa yoon néewul rek rawatina yooyu ñu waxoon waaye wax lu sa yoon néewul rek dara yeesu ko ba tey sànq jamono bokk na ci liy alal nit ñi li ñuy tubaab yi wax perdre temps jullit moom waru la sànq jamono ndax dégg ngeen ñu ko sëñ tuwaaxe ci téere bi nee na gépp noo bu dem dellu si jamono boobu ngay dund ci diggante demu noo gi ak dellusi gi ndàmb la loo xam ne mën nga ci jënd loo xam ne xiimaam amul ab kon bu fekkente ne da nga passé boobu ci jàmmoo yàlla perte la rawatina nag boo ko passé ci ak moy waxtu jaam ñi bokk ci tax benn jigéen boo xam ne dafa mënoon a julli lool mën a woor lool bu tàggu kurusam di sikkar di tudd yàlla biñ ko waxee yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ci lool bëgg koo gis biñ ko ne nag waaye nag ku ñaaw lamiñ la de dafay lor ñi mu dëkkal ci aw lamiñam mu ne kooko dee amul benn yiw ëllëg nitu safara la wal iyaazu billahi bala ñuy àgg ak biir tasawuf lu laal tuuti ci yi gën a mat a wattandikoo li nga xam ne mooy tax nit ki bu fi génn ci àdduna génne fi génne génnin woo xam ne gënul yu mat a wattandikoo ngoom li ko waral mooy sobental diine mooy wax nga xam ne roogaa ngi génn ci nit ki mu am sikk mu ci li mu gëmoon daan waxtaan li koy waral wala mu weddi li mu gëmoon daan wax soppiku bi nga xam ne moom la xol gaaw a soppiku ci yi borom di dajeel ak yi muy gis li muy wax ak yi muy fekkee ci adduna bi ba nga xam xol diggante fi nit ki desee ay minutes ngir génn adduna diggante bi xol mën na fi walbatiku ba mel ne keneen ba mel ne keneen misaal nañ ko ay yoon ci xadis bi yonente bi sallallahu alayhi wasallam di xasmaan benn waaye woon ci Madina bi ñu nekkee ci xare bi Badar bokk na ci bokk na ci ñi ëpp ñu ñu rey moom Ali Nabi Talib bokk na ci ñi ëpp lu ñu rey ci yéefar yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ku bëgg gis ku dem kuy safara na xool kii Usmaan xase bi wax nañ ko ay yoon soxla mu ci ñu koy sottal yooyu nga xam ne nag kon yàlla yaa muqallibal qulubi qallib qulubana an al uyubi ki nga xam ne dafa xam yàlla xam soppandiku suñu borom tabaraka wa taala xam ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam li mu wax ne qalbul mumini bayna asbu'ayni min asaabi rahmaani xolu jullit dafa nekk ci diggante ñaari baaraam suñu borom suñu borom turam yi bari na waaye rahmaan la wax min asaabi rahmaan lu tax mu ne rahmaan waxul rahim waxul leneen rahmaan mooy tur bi mu làmboo ñi ci adduna tur bi xam ne ci lay séddalee yërmandeen ji ci adduna nga xam ne xàmmewu ci jullit ak yéefar ak dara wërsëg bi bu koy séddale xàmmewul tubaab ak tukkulóor ak naar ak bambara rahmaan jooju nga xam ne suñu borom tabaraka wa taala bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne inna allah tabaraka wa taala xalaqa adama ala surati rahman ci benn riwaaya bi ci àgg ci kanam suñu borom ñaari baaraamam la xol aji gëm nekk mooy wëlbati gi mu koy wëlbati ci saa su nekk te xamagoo yow fu mu koy wëlbati jëme ndax ci fa la koy wëlbati jëme wala feneen way xam yàlla ni loolu tiital leen tiit boo xam ne bu ñu leen digoon àjjana fukki junni yoon itam bu ñu jàlloo secret boobu suñu borom di wëlbatee xol yi rek day mel ni musuñu leen a dig lu dul safara moo tax ku la gën a jege yàlla gën laa xam yàlla gën laa ragal yàlla gën la tiit dëggal ci jamonoy talwiin daañu du am jamono yoo xam ne tamit suñu borom bi ak yërmaneen ji rek la ñuy ak lim leen di dig ci pays boobu léeg-léeg mu wëlbatiku moom ñoom it ba ma ngay àgg ci tënkiin léeg-léeg mu wër jëmale la ci nga reyal ko rek kattanam gi ak sañ-sañam bi ak dogalam yi nga xam ne kenn xamul dama koy doxale te yéewul dara xeebul dara bu fekkente ne jaam bi bi mu demee la qadarallah wala sala ba bëgg a ci sukuraat xolam wëlbati ko ne ci sababu jëf ji mu jëfoon ju ñaaw sikk daal di dugg ci xolam ci li ko li ko yoon xamal ruu nga génn ci diggante boobu yonente bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne yuhsharu al-mar'u ma mata alayhi te mer wu mu deewee rek buy moom lay dekki waale bu fekkee ne deewaale ne sikk soosu am na yu tuuti yu ko mën a li ci diggante boobu xëy na daal ko wax bi ko gën a garaaw nag mooy weddi kii dafa sikkoon rek léegi nag mu dem ba nga xam ne dafa weddi ci diggante boobu diggante boobu nag amatul jeneen jëf ju mu war a jëf ba mu far lool ndax cër yi yàqu na ndax dee dikk na xol bi itam mënatu ko walbati ndax amatul kàttan ci lenn waaye nag su fekkente ne nit la ku gëmoon daan jëf jëf ju bari leeri jëf yooyu mën na gilli dal di muur sikk soosu waaye yooyu yëpp bu ci nekk dafa am sabab fekk na nag ngëm xam nañ ne day dolli ko di wàññiku wàññiku ngëm ñaar la wàññiku ci jëmm ji ak yokku ci jëmm ji ak wàññiku ngir melaw jamono ak yokku ngir melaw jamono nit ki dana néewal ay jëfam ba ngëmam wàññiku nit ki dana àgg ci jamono boo xam ne ngëm ci boppam cër bi yàlla tibb ci ngëm xëpp ko ci jamono day wàññi ko day manqué loolu lu koy wàññi lu koy waral melaw jaam ñi wàññi ko ngëm googu nit ki mu koy xamee ci am na yu mu daan gëm léegi jàpp na ko ay caaxaan ba mujj la gënoon a la mu gënoon a gëm mu di si am si sàkka wala mu di ko seetaat ba xam na mu demee wala lii ñu ngi koy wax rek ndax dëgg la wala déet foofu sikkal di tàmbalee dugg tuuti nit ki mën na yokk ba lépp lu nit ki xamul bëgg ko weddi ne amul ndax moom xamu ko rek wala duggul boppam du ne man de xamu ko wala man de lii eh, duggul duggul sama bopp wala mu di ko laaj daf koy weddi ndax daf ci daal di am fit boo xam ne mooy tax mu ñemee weddi te leer na ko ne xel moomu peegul li yàlla def lépp te moom li ñuy wax maarifatu billah amu ko alquran mën naa xam ne jàll fi laa bi xayri ilmin wala hudan wala kitaabin muniirin di nag ci yàlla ak di weddi te ci loo xam ne teguloo ko ci xam-xam teguloo ci jub teguloo ko ci téere bu leer ndax ngëm moom bil xayb rek la mën a nekk kumpa bu ñu dee wax al imaanu bil xayb kumpa mooy loo xamul loo a nangu kumpa mooy ki la gën a dëgër ngëm ndax ngëm gi day taxaw taxawaay bopp mel ne bu fekkonte ne dañu ne ñett gën a bari fukk doo ci ni nga gëmee ne fukk gën a bari ñett noonu nga koy gëmee xam ne adduna bépp buñ àndandoo woon bëgg a dugal ci sa bopp ne la ñett gën a bari fukk doo ko nangu mukk noonu la ñu demee ngëm nag kon li koy dëggal mooy jëf ji rafet ak jaamu yàlla ak saxootur yàlla ak ziyaara nit ku baax ak waxtaani suñu borom fu ñuy waxtaani mbiri suñu borom xam na sax ñuy xam ne ci ñii di sëriñ si ma dégg am ku ma nekk dina ma am na ku ne sëriñ si sax bëgguñu nit ñi jàng alxuraan ndax buñ jàngoon alxuraan ba xam ko dootuñu leen topp ma ne ah la ilaha illallah sëriñ si bu ñu jàngalee alxuraan sëriñ ko mën a xam alxuraan te sëriñ si kay ñoo jàngal ba nit ñi xam ñun kay bëgg dañoo bëggoon ñëpp jàng alxuraan ngir ñëpp mucc ndax li bu mag bu ci doon ñële woon ñëpp ay ulama lañu ay yoo xam ne kenn mënu leen a nañu àgg nañ ca ca jabaxtan ba noppi xam-xam ñu teg ko fee topp la xam ne am na leneen leneen nga fi boo demee nag ba lool xam-xam ci kaw rek nga gëm sa ngëm wàññi ko na bu metti te day gën a wàññi ko di gën a wàññi ba ba ngay weddi boo guddee fan ñu gis nga ñoom koo xam ne jigéen la jàng na arab mu jàng alxuraan nga gis si aaya jàng wallaahi lii rek daal yàlla waru ko war wax mas ngeen a dégg lii kenn nit ndax da ngay xam nga dara te xamagoo dara arab moom langue la rek moom yeneen laa ngi ñoo yem alquran ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam l'islam mooy dara solo di diine l'islam ci boppam dañ koy jàng dañuy jàng tawxiid jàng fiq jàng tasawuf mooy tax a xam waaw bu fekkente ne doomu aadama bi dafa am ay jaar-jaar yu koy dimbali jaar-jaar yoo xam ne ku ca jaar da nga yu bari da nga sëf réer dana ca dañ yi nga xam ne réer ko day alag nit yëpp da ko am yar da am teggin da nga am loo ragal doo ñeme waaye foo ku ñeme nga xam ne amul dara muy war naan bu wootee xam-xam it xamul dara moo tax yar am solo li ñuy wax tërbiya moo xam ci bi ngay ndaw lay la jaarale ci ay jaar-jaar xamal la diine jàngal la alquran wan la ci sa kanam tiital la ba nga ragal yàlla dootu dañ mukk waaye bu fekkee ne jaaruloo fa sa xel kese nga bëgg a da ngay dëkk ci réer kam ñu ne koo tax ñu ne xale bu fekkee ne nañ ko wala jaaral ci yenn jaar-jaar yi a texe addina ak àllaxira waaye bu fekkee ne dañ ah néew na bu bu mu texee de. dañu ko xelal maanaam ñi waroon a dindi jàngoro yi réer nit ñi ñoo réer su fekkee nag yi feebar nañu ana kuy faj kon yàqu jamono moo àgg foofu daanañu wax mujjub jamono yi ñu ci waxoon yu bari la yépp dikk na xadis yu bari wax na ci nga xam ne yii xiir ñi. ci loo xam ne day sa bànneex daf koy bëgg léegi la gën a bari léegi la gën a yomb léegi la gën a naqare mucc boo ko dee te du wattandiku fokk nga dugg ci yi yàq nit bari na liberté yi bari na kenn nangutu la am kilifa kenn ku nekk yaa moom sa bopp da ngay bàkkoo liberté boobu jàpp nañ liberté muy li nga xam ne moo gën bañ ne nit ku amul liberté amul dara fekk na liberté moom am na fu mu yem liberté am na fu mu yem ndax bu ëppee rek yàqu ñëw yàqu yàqu bu bu mag a mag a mag daal di ñëw te dund dafa gàtt te nit ki dana néew mu dabaatal bu fekkee dund na ci ak réer lu yàgg pour mu dabaatal ko dana jafe. alxuraan yomal xiyaam dañ ne ñaari ñaari yomal xiyaam ni ko sëñ bi waxee rek yéen xiyaamatu xiyaamataani soxna Amath Koulibane maanaam ay étapes la ay maraaxil yomal xiyaam waxoon nañu ne ëpp bufta bu njëkk bi. ak bufta bu njëkk bi mooy metti metti googu nga xam ne ci lañ waxee ne kenn du tar kenn ba ñi nga xam ne xamuñu ñu daal di bëgg wane ne doomu aadama yi maanaam sëriñ si kenn mënu la jëriñ kenn ëllëg kenn mënu ram ëllëg ndax kenn ku nekk tiit nga bu boo séenee kenn daw xamuñu ne loola bokkul ak jamonoy ram mu jëkk te loolu ñëpp duñ ko fekkee ñi nga xam ne tukkitel eh, saa moo leen fi fekk ñoo loola ñoo koy fekkee waaye ñi fekkoon ñu faatu ñoo ëfu ñaareel ba nga xam ne ci la ñuy neen palati ci seen bàmmeel fëgg seen bopp tudd yàlla dal di jublu place pang ba ñooñu ñooy fekke ñooñu duñu fekk leneen ñoom waaye nag taxawaay ba moom ñëpp a koy fekke rammuma ñëpp a koy fekke waaye foofu it alquran ak xadis xamal nañu lu bari ci ne nit ñi yemuñu sore nañ fa sore nañu lool ay melo loo xam ne nii dana dàq rammu kenn mënu koo jële fenn ci wax alquran wala ci wax yonent bi sallallahu a wasallam wala ci wax kenn ku weddi na muy weddi nga alquran weddi nga xadis ndax alquran xadis ku ci nekk saxal na it ramm am na benn waaye bu ñëwoon di ma laaj waaw ramm moom noo ko mën a déggee ma ne mooy tinu bàyyi ñu ko mën a déggee mooy ki nga xam ne jàngal nga ko wan ko yoon yoon bi ba mu topp ci loolu mooy rambu mu ne ah bu fekkee ne loolu mooy rambu kon Seydina Jibril moo rambu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax alxuraan yëpp moo mu ne keneen ne waaw da ngeen nit mënu la jëriñ morom nit jëfam rek ko mën a jëriñ waaw mu ne ngeen laaj yi ne Seydina Xadir ci bi nga xam ne ne dikk na ca dëkk boobee te ñaan ndox mayuñu ko kenn darañu ko mu ànd ak yonent yàlla Muusa ba dem te yëkkati tappaat ba te tappaat ba alal ja ca nekkoon la bañ mu mu moo tax mu yëkkati ko alal ja ci ko moomoon ñaari xale lañu ñu ndaw yoo xam ne seen baay dafa nekkoon nitu yàlla ku baax seen baay li mu nekkoon nitu yàlla ku baax moo waral mu bañ doomam yooyu ñàkk seen alal mu ne loolu itam nit ñi gëmuñu ko ndax dañoo jàpp ne doom ci jëfi baay bi ah doom bu dee ci jëfi baay bi kon yonent yi seen seen baay lañ gën jëf kon Azra mi bàyyi Ibrahima kon Ibrahima jëfi Azra Azra gën kon Ibrahima ak yonent yëpp yëpp kon seen seen seen baay lañ gën jëf bu dee doom da ngeen wax ne jëfi baay bi mënu ci waaye tegu ci dara de. waaye bu fekkee ne doomu aadama bi dafa tooñ boppam ci xuus gi mu xuus ci mbiri àdduna ba fàtte ëllëg du fàttali mukk dee du itteewu mbiri diine bi dina ñëw ba àdduna ko waxee woon rek ne jëriñul dara amul benn solo su day ware nit ki lii tax ak bakkanam ak seytaane di ko war inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakum hayatun dunya wala yaghurrannakum billahi al-gharur nit ki bakkanam day dox digganteem ak boppam maanaam nit ñi day dox digganteem ak boppam bakkanam day dox digganteem ak yàlla bu fekkente ne seetlu na ne cër yi dañuy jëfe leneen lu bokkul ak li ñu santaane ba nopp ba ëpp ko doole doo fi mën a jëriñoo ci julli bànneexi julli le bànneexu leeri julli dootu dugg mukk ci xol da nga gis kuy julli koo xam ne cër yi rek julli ci saahir cir yi rek cër yi banku yi sëgg yi siggi yi këppu dellu loolu dong xolam julliwul xelam julliwul ruuxam julliwul ba tax yonente bi sallallahu alayhi wasallam nit julli ba noppi te ko bindal genn wàll ga duñ bindal sax sulus ba duñ ko bindal sax wa ila axirihi nga xam ne day julli cër yi julli te ci zahir rek lay julli mooy yëngu bi ñuy gis mu yëngu sëgg ak sigg bi ak këpp kooku mooy ki nga xam ne cër yi rek lay julli ci zahir ki nga xam ne day julli xelam di julli mooy ki nga xam ne li muy wax xelam ngi ci bu mu ngi julli ki ne mu ngi taxaw ci kanamu yàlla yàlla jarul léppam kooku mu ngi julli julli boo xam ne li ci manqué tuuti la ki nga xam ne ruuxam ngi julli mooy ki nga xam ne leer julli dugg na ci yaramam bu ci nekk peppu yaramam bu ci nekk leer julli dugg ko nga xam ne xolam mooy julli ak ak ruuxam di julli julli boo xam ne amul fenn fu ko jàlloo ci yaramam walis bi ci def lamiñ bi nga xam ne mooy jàng alquran ji ëpp li ci baaxam yi tànkam yi ndax tiit gi mu tiit ci kanamu yàlla ndax màggu yàlla bi nga xam ne moom la yëpp cëram yëpp a ko yëg ba nga xam ne mboolem fépp yaramam jël na ko kooku mooy ki xam ne bu jullee ñaari rakka keneen ku mel ne moom julli junni rakka moom mu gën le ko mu ëppale ko poids bu ñu ko peesee li nga xam ne nag mooy dimbali nit ki ci àgg foofu mooy bàyyi adduna adduna nag mooy lan lépp loo xam ne du la topp ba bàmmeel boole mooy adduna ci adduna la bokk kon li nga xam ne boo nekk yaale mu ñuy mel wu yaale ak tuyaaba du ñuy peese ëllëg ak looy fekk ci àjjana moo bokkul ci adduna ci li ngay jëf waaye lépp lu dul topp ba bàmmeel rek mu boole nañ ko ci adduna li nga xam ne nag du la topp ci bàmmeel waaye yaa koy jëfandikoo ngir mën a topp yàlla loolu ba tey bokkul ci àdduna loolu ba tey jaa ak jaamu yàlla la yonent bi sallallahu dafa ne woon as bu ñu koy yónni muy àtte foofu bu fekkee ne ragal nga yàlla dëgg tuuti ci jëf doy la ko ki ma misaalal léegi ñaar rakkaam yooyu rek nga xam ne moo ëpp doole jullit moo leen yi fi buñ ci génnee saxaaba yi génn ci malaayka yi ak yonent yi taxul ñuy wax génn ci xutbul xawsi ak siddiqoon yi bu ñu leen ci génnee jaamu ci des ñëpp lu ñu julli lu ñu jaamu yàlla lépp ñaari rakkaam yooyu ko ëpp doole loolu moo tax benn doomu aadama ay millions yi nit mën koo topp mu añal leen yowal xiyaam ba mu des te mu mel ne dara wàññikuwul ci moom ndax benn pepp zarra bu jóge ci biir xootaayu xol ci ngëm moo ëpp doole julli téeméeri rakka ci naafila loolu moo tax ñu ne nawmul la ibadatun jaamu yàlla aji xam jaamu nelaw yi xam jaamu la nelaw yi nag aji xam ji jàng la du ca génne ki nga xam ne kat xam na na muy jëfe rek maanaam ki nga xam ne jàng na fekk ba xam na muy jullee xam na muy woore xam ne farata yi ak sunna yooyu déedéet xam gi mooy xam yàlla dëgg ba xam yàlla gi nekk ci yow ba nga yëg ko yëg boo xam ne foo wëlbatiku di ko yëg kooku bu dee nelaw gis ngeen ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam xolam mësula nelaw bu ay cëram ay bëtam di nelaw xam xolam du nelaw am na ci awliya yi ñoo xam ne nee ñu guddi altine seen xol du nelaw guddi altine ñii guddi altine guddi ajuma seen xol di nelaw ñii mboolem bisi semaine bi seen xol du nelaw te ngeen sëñ Moussa Ka di wax sëñ bi naan bu ba dee nelaw it roog a dem aras moom xanaa war na bu rax mbaa mu war ci xay zoom jekk yaa nekk borom xam-xam yu mag yi nga xam ne seen wax day dugg ci sa xol ba am lu mu ca moo gën naa fi lay gën sikkar yi sikkar turu yàlla yi ndax jekkaay ñoo gën tax nga toll foo xam ne jaamu ak mooy lépp daf lay delloo ci yàlla ndax boo mooyee da ngay tiit dellu ci yàlla boo jaamoo dégg gi nga dégg maanaam jaamu nga xam gi nga ko xam daf lay gën a jegeel yàlla mooy nan la lay gën a jegeel yàlla tiit gi ngay tiit ndax xam gi nga xam yàlla ak li nga def ni mu rëyee ak li ci mën a juddoo te xamuloo suñu borom lu tax mu nattoo la nii ndax bëgg la dugal safara la wala déet tiit googu ngay tiit moom la sëñ Tuubaa di wax ne fa zullu zanbi wa balaayin afdalu min izzi rushdin wa salaahin yaxsulu tedd nga gi nga am ci jaamu yàlla torox gi nga torox ngir bàkkaar boo defee ko ëpp doole foo ko gën ci yàlla bu fekkee nag jekkaaleeg ñooñu dana tax bàkkaar di la delloo ci yàlla ni la jaamu yàlla di yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne woon nit dana def benn bàkkaar bàkkaar bi bu ko àjjana ñu ne ko yow yonentu yàlla bi sallallahu alayhi wasallam ana loolu na moom amee mu ne nit ki dafa def bàkkaar ba noppi tiit ful ay jaamu yàlla am lu ne mu def ko ci jaamu yàlla tiit ragal yàlla ngir xalaat ne dana dem safara ba ay jëfam yokku yokk bu ko xettali ba ëllëg mu mucc